mu indi xadis bi nga xamante ne mooy 831 mu ne wa an abi saidin alxudri radi allahu taala anhu annahu qaal sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul xayrul majalisi awsa'uha rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiixin ala shartil buxaari rahmatullahi alayhima kon al imaamu alxaafizu nawawiyu rahimahullah bundi xadis bi mu ne wa an abi said mu ngi jële ci baayu said mooy alxudri radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne nee na mu ne man de sami'tu dégg naa waaw dégg naa ki nga xamante ne mooy rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man de dégg naa ko de yaqulu mu naan xayrul majalis alo alo waaw xayrul li nga xamante ne bi gën ci toogaay toogin yi waaw toogaay yi waaw xayrul majaalis gën ji toogaay mooy ban awsa'uha ba nga xamante ne nii moo ci gën a yaatu toogaay yépp bi ci gën mooy bi ci gën a yaatu allah allah <laughs> hein mu ne rawaahu soloona ko abu daawud al imaam abu daawud as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la ala sharti al-Buxaari mooy góor ña ngay gis ci sa imaamul Buxaari yi ñoo nekk ci càllale bi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ne déedéet sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullah daal dina koy solo hmm? kon mu ngi noonee allah allah allah léegi euh, euh, bi isnaadin euh, kon rawaaw abu bi isnaadin sahih ala sharti kon imam abu dawud ak sëriñam ñoo ko solo léegi hadith bi al imam abu dawud mu ngi ko indi awwalu kitaabil adab mooy bi biñ nekk temps yi yëpp baabun fii eh, eh, eh, mu def buntu fii sa'atil majlisi buntu bi wax ci yaatu jataay mu ne haddathana al-Qa'nabi mu ne nettal na al-Qa'nabi di Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettale nañu Abdurrahman ibn Abi al-Mawal mu ne ki ñu nettal mooy Abdurrahman ibn Abi al-Mawal di Abdurrahman ibn Abi al-Mawal Zayd ñii ne no Abdurrahman ibn Zayd ibn Abi al-Mawal ah ñii ne Abu Mawal maamam la ah Abu Muhammad al-Madani mawla Ali Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ah moom muy Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala an Abdirrahman ibn Abi Amra al-Ansari moo ko jëlee ci Abdirrahman ibn Abi Amra al-Ansari da Abdirrahman ibn Abdillah ibn Abi Amra Abi Amra boobu Euh, mooy maamam la Abdullah Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abi Amr al-Ansari al-Madani radiyallahu rahimahullahu ta'ala moom mu ne an abi Sa'id al-Khudri moo jële ci Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn Abd al-Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraj al-Ansari siiwoon al-Madani siiwoon ci Abu Sa'id al-Khudri bokkoon ci waa Banu Khudra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul xayrul majaalisi awsa'uhaa waaw waaw mu ne man di dégg naa yonente bi alayhi salaatu salaam naan xayrul majaalisi yi gën ci jataay yi mooy awsa'uha ba ci gën a yaatu voilà mu ne qaala Abu Daawud il imaam Abu Daawud mu ne aba Abu Daawud nee na mooy boppam rahimahullah huwa Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amra voilà dalaa bëgg a wax ne Abdurrahman ibn Abil Mawaal male non Abu Abdurrahman mooy ki nga ko jëlee Abdurrahman ibn abi amra dalaa bëgg a wax ne uh, am na diggante moom am na uh, abdullah abdurrahman ibn amr ibn abi amra abdurrahman ibn amr ibn uh, ibn amr voilà ibn abi amra muy la tuddoon waaye am na abdullah ibn abi amra am comme lii am imam Abu Dawud wax tamit am na am na ñu ne non Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amra te loolu imam Abu Dawud dëgër dëgëral kon mu ngi noonee rahimahullahu taala al ansari léegi eh, xoolal imaamu Ahmad rahimahullah moom li nga xam ne noonu lëndee xadiis bi nga xam ne daa amoon lu tax Abu Sa'id daa am xew-xew bu amoon boo xam ne moo tax mu wax xadiis bi al imaamu Ahmadu rahimahullah musnadu Abi Sa'id al-Khudri mu ne haddathana Abu Amir mu ne nettal Abu Amir da Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi Abu Amir al-Aqadi rahimahullahu ta'ala al-Basri al-Makki rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdurrahman ibn Abi al-Mawali ibn Abi al-Mawali moom la <laughs> mooy ibn abi mawal bële ah, qaala haddathani nettan abdurrahman ibn abi amra moom itam gis nga moom ibn abi amra al ansari qaala akhbarani ah, ukhbira abu sa'id bi jinaza mu ne sayna abu sa'id dañ koo yëgal xabaare ko benn néew boo xam ne moom lañ doon robi fa aada taxallafa hatta ida axada an-nas ah majalisahum jaa nee na ah mu dellu mais bi muy ñëw dafa dafa kii dafa tardé waaw ba bi muy ñëw daa fekk nit ñi ba nit ñi toog jël seen place ku nekk toog jaa amu agsi fa lamma ra'ahu al bi ko nit ñi gisee muy ñëw rek Abu Sa'id al-Khudri as-sahabi waaw tashaddabu anhu gaa yi commencé di puus ngir xajal ko place allah waaw fa qaama ba'duhum li yajlisa fi majlisihi ah ah ñenn ñi daal di jóg li sax ba'dhum li sax ñenn ñi di jóg ngirum moom euh, kenn ci ñoom ci mbooloo mi daal di jóg ngir euh, moom mu ñëw toog seen place fa qaala mu ne leen déedéet déedéet déedéet <laughs> inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul waaw mooy jarul kenn di jóg ngir ma toog te waxoon nañ la euh, ci ci boppam Abu Bakra amaana dinañ wax xadiisam bi ci lu gudd léegi <laughs> léegi insha allah mu ne leen déedéet inni sami'tu an-nabiyya sallallahu sa wa sallam yaqul inna khayra al-majalisi awsa'uha thumma tanaha wa jalasa fi majlisin wasi' waaw après mu ne leen déedéet ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci jataay yi mooy bi nga xam ne moo ci gën a yaatu après mu randu daal di toog xool foo xam ne moo gën a yaatu jataay bu gën a yaatu euh, jataay toogin foo xam ne fu mu mën a toog fu gën a yaatu mu dem di toog foofee waaw mooy confortabilité yi Euh, du lu ñuy tere ci toog waaye toog boo xam ne saa su ne yaa ngi duut duuti parce que fi nga toog moo confortable l'islam neew la eh, eh. waaye yow demal toog toogal noonu grawul quoi ah demal rek yow moom dina baax ah waaye eh, sawaay tamit <laughs> mu góor góorlu ah mu góor góorlu kon nga gis ne kon hadis bi kon fii nii leeral na ci ban kii la woon quoi. Hmm? moo tax beneen riwaay bi imaam Ahmad ndax ci ñaari bërëb la ko indi foofu da ne kaanat janaza daa amoon benn néew boo xam ne dañ ko doon robi fil xijri bii nag da ne fil xijri fil xijri nag bu ñu ko jooyalee en général mooy xijri Ismaïl mooy ndax dañ néew yi dañ leen di indi ñu leen di ñu leen di euh, jullee voilà comme kaaba gi sax daanaka kaaba gi boo fa demee ni julli bu nekk am na julli néew. waaw julli bu nekk rek après salatu alal jinaza ah <laughs> salatu alal jinaza wala as-salatu <laughs> ala ki wa wa wasabi ak yu mel noonu ah léegi fa jaa Abu Sa'id sayna Abu Sa'id daal di dikk radiyallahu anhu fa wassa'u lahu gaa yi daal di puus waaw ngir yaatalal ko may ko mu mën a taxaw ci place bi fa abaa mu bañ an yataqaddama mu bañ a jiitu dem taxaw foofee wa qaala inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala inna xayral majalisi awsa'uha mu ne déet yeneen sallallahu alayhi wasallam nee na nag yu gën ci jotaay yi mooy li ko gën a yaatu kon nga gis lii nii yëpp day wane ne eh, li nga xamante ne mooy eh, aadaab yi nga xamante ne ci wàllu kii eh, toogin mooy tamit na nekk toogin foo xamante ne nii c'est confortable tamit ah mooy c'est confortable loolu it dafa am solo waaw loolu lu am am solo la <laughs> eh, kon nag loolu lu ama am solo moo tax dañ koy dañ loolu euh, dafa nekk euh, li nga xam ne ay teggin la yoo xam ne ku nekk war na ci bàyyi xel te xam ne bon bu mu ne bon loolu garawul quoi ah saa ku la ne garawul ah kan moo leen ne garaawul laa lay wax kon loolu dafa am solo kon hadis bi ginnaaw eh, kii bi dañ ciy gise lan kene yonent bi alayhi salaam am na mbir moo xamante ne nii eh, eh, tagg na ko quand ci ngëneelu jataay mooy ba ci gën a yaatu waaw te loolu ña fa toog ñooy yaatalal ñeneen yi waaw mooy ñu bañ a nekk ñoo xam ne seen xol yee xat laata jataay yi ndax bu xol yee xatee moom de toute façon jataay yi moom manula yaatu waaw loolu il faut que ça soit très clair <laughs> waaw bu dee xol yi daa xat non jataay yi moom il faut même pas essayer sonal sa bopp rek waaw jataay yi day xat lool wallahi te dara tawul mu xat lu dul ne gaa yi seen xol yi ñoo xat waaw ñoom ñoo xat quoi waaw ñoo xat te dañu fa waroon a yaatu bu yaatu woon rek insha allah mooy walakin tawassa'u bi yonent may saa saa waxoon fële di ñuy tàmbali eh, buntu bi waaw eh, hadith ibn Umar bi bu kenn laa yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi majlis bi waaw waaye bu tekki lan walakin tawassa'u waaw waaye wa tafassahu loolu dafa am solo mooy yee dee fexe nag di puus di yaatalal ngir ñi nga xamante ne mooy seen mbokk yi bu ñu ñëwee man a am fu ñu toog waaw bu ñu ñëwee mu man a am waaye Seydina Abu Sa'id lim doon bañ mooy lii ñoom Seydina Abu Bakr doon bañ bi waa ji di kiy jóg ngir mu toog place am ah mu ne déet waaw mu ne déedéet mu ne déedéet waaw mu bañ ne moom du fi toog mais baax na après mu dem toog feneen loolu yëpp euh, euh, day wane li nga xam ne mooy tamit ak wàccam waaw que nit loo nekk nekk kilifa xam nga ne sang la waaw saxaaba yeneen ci wàllu saa saab la taalibe yi it loolu it seen waru seen lu leen war la ñoom ñoo ko war a kii xam ne ah moom mii kat daa nekk koo xamante ne nii ci wàllu ah, euh, li jëm ci wàllu mooy seen kilifa ci wàllu diine yenn yi ñu koy defal même bu dee ne moom du ko nangu mais ñoom lañ def lu leen war rek waaw. tegginawul yow nga ñëw waaw toog fu confortable kilifa gi ñëw mu leer na muy toog confortable ta tax jéemoo sax ci xam ne da dëggu nag waaw ngir jox ko place bi deew nga toog feneen koo xam ne man na confortable waaw loolu mën naa nekk sauf que comme koy lent bi alei salaam eh, ki li kii ñoom ñoom ñoom ñi wax ne da ko doon tere loolu moo tax ñoom ñuy doon moytu yu mel noonee waaw moo tax ñu doon moytu eh, lu mel noonee quoi waaw moo tax ñu ci doon euh, ñu ci euh, doon ñu doon bañ a toog foofu bu masoon a ñëw ah ko ba kenn di jóg di jóg moo tax Seydina Abu Bakra liñ doon wax sànq ne dinañ ci ñëw xadiis boobu al imaamu Ahmad ak taalibeem bi al imaam Abu Daawud ñoom ñoo ko solo mu ngi ko di ci awwalu kitaabu adab baabun fi rajul yaqumu li rajul min majlis ah ki nga xam ne góor gi nga xam ne day jóg. lii moo taxoon ñoom ñu ko doon bañ fekk kenn toog nga ñëw moom mu jóg ngir yow waaw loolu Seydina Abu Bakra fekk imam Abu Dawud mu ngi ko jële ci Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi al mu jële ko ci Shu'ba Shu'ba jële ko ci Abd Rabbi ibn Sa'id mu jële ko ci Abu Abdillah mawla Ali Abi Burda an Sa'id ibn Abi al-Hasan Yasar al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom mu ne Euh, kii dafa jaa ana Abu Bakra ah mu ne Abu Bakra de daf ñoo kii nii ki euh, bala ñoo jàll kii frère Seydina al-Hasan al-Basri la frère <laughs> voilà <laughs> waaw Sa'id ibn Abi al-Hasan Yasar al-Ansari al-Basri ah frère Mawla Zayd ibn Thabit frère kii la Seydina euh, kii al-Hasan al-Basri waaw rahimahu rahmatullah alayhima mu ne jaana Abu Bakr fi shahada fa qaama lahu rajul min majlis dafa ñëwoon ngir benn seede léegi nag benn waay daal di jóg fa mu toog ngir moom mu ñëw toog fa jaa fa aba an yajlisa fii wa qaala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an za wa naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yamsaha ar-rajulu yadahu bi thawbin bi thawbi man lam yaksuh waaw <laughs> Euh, <laughs> waaw loolu nag moom euh, loolu moom vraiment bu dee ne waa ji moom <laughs> dañ <laughs> hmm? hein kon loolu euh, lu garaaw la ko Seydina abu abu abu abu abu abu Bakra Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu Saqafi al-Basri radiyallahu anhu mu ne lépp eh, mu ne waa ji déedéet ndax yonent saa salaam dafa tere lii te tere na nit ki di fompoo yére boo xamante ne kenn solo loo ko mooy yow nga fekk yéreb jàmbur nga jël ko di ci fomp quoi parce que da ngaa ñaq waaw waaw après doo ko laaj <laughs> loolu mooy bi xayri riba waaw <laughs> mooy nga ñëw alalu jàmbur daal nga ciy doxale lu la neex ci yu mel noonu di ci fomp te yow <laughs> kon loolu la waaw loolu la quoi loolu loolu moom loolu lu amam sol yow kenn sol loolu la yére bi waaj ji joxu la ko ngir nga sol ko joxu la ko ngir nga man cee jëfandikoo nga ñëw rek jël waaw lekk say fiiriir daal di jël torsob jàmbur commencé fomp te waa ji bon waxuñu loo xam ne aada ci aada dañoo xam ne lii la quoi mooy yow waaj ji bu la joxee fiiriir ba pare teg ay torchon ci wet gi loolu taxul ñuy wax doona yee man torchon wo jàmbur la ta moom waxuma est que ma jël ko mais dafa am yoo xamante ne nii rien que ñu won la ko yow yow yow yow teg gi kese mooy wan ne c'est pour yow voilà c'est pour ça lekk gi bi ñu ko ëndee lañ tegaale mais moo yow nga lekk fee ndox romb benn waay boo xamante ne mu ngi yor benn sërëm teg nga jël fomm <laughs> te moom gë ngërëmu kon loolu yëpp lii ci ah tegginu jataay bii nga xam ne lëkkaale xadiis bii ñu nekk nii ak buntu bii nii mooy li nga xamante ne nii mooy eh, yeneen sa yeneen tubaab sa saam xamal ni kon jataay yi gën mooy yi nga xam ne ñoo ji ci gën a yaatu waaw te loolu mooy comme niñ la wax léegi mooy xol ya ñooy yaatu ñu yaatalante yaatal géew bi ba ku nekk daal di ciy xaj moo gën nit di ñëw ñuy puus di ki ngir ngir mu bañ am place voilà def yi fi abu jëxlin yu réer yooyu <laughs> yene abu jëxlin <laughs> waaw <laughs> abu jëxlin benn bés jaa'u ilaa ammihi ji man li yuxzilahu man yabghi bayda anuuqin aaqilan yulami <laughs> ah li boroom xilaas doon wax radiyallahu anhu alayhi ridwaanul maaliki as-saydi haaji maalik radiyallahu anhu mooy ñetti yoon yooyu rek ñu ñëwoon waa Quraysh ci uh, Abu Taalib ngir mu toroxal yonent gàcceel yonent bi alayhi salaatu daal di koy laase <laughs> bañ koo dimbalee ti bàyyi ko ñoom am na boo xam ne dafa ñëw Abu Taalib daa ñëw gaa yi waa Quraysh ñoo def seen gàngoor kilifa yi agsi fekk Abu Taalib mu ngi tëdd feebar eh, eh, eh, léegi ñu ñëw nag occupé place yi mais amoon na place boo xam ne bu desoon la ci wetu yonentu bi alayhi salaam <laughs> léegi yonentu bi yonent bon ñu ñëw wax ak moom biñ ko naan rek yow gis nañ ne Abu Taalib liñ la waxoon defoo ci dara parce que sa doomu mbokk bi quand ba léegi mu ngi continuer di ŋaññi suñu suñu suñu yàlla yi quoi waaw ba pare di doyadal suñu xel yi bon Abu Talib nag cette fois-ci nga def liñ la wax wala ñu nag moom la ah voilà di nga dox suñu digganteeg moom ah bu ko defee ñun ñu lijjantil ko suñu bopp Abu Talib affaire bi rëy ci moom nag mu woolu yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi di ñëw bi mu dugg see fekk xooñu Quraysh yi ñu ngi toog <laughs> loolu lañ leen di tuddee ay kilifa yoo xam ne amuñu ngëm yàlla ba pare di sonal ah Eh, yonentam yàlla alayhi salaatu wa salaam xooju Quraysh yëpp a ngi toog muy kilifa yi <laughs> waaw mais sauf que am na place bu des ci côté Abu Talib lan bi mu tëdd Abu Jahl naka la gis yonent saa salaam dugg si mu xool place bi xam na yi dem yonent saa salaam toog foofu en plus léegi yonent bu après ñeewante ngi dox diggante Abu Talib ak moom rek Abu Jahl sotti kay tëb <laughs> daal di tëb rek taw rek toog ci bërëb boobu kay. <laughs> yeneen saa salaam xool xool xool amul fa mu toog quoi <laughs> mu toog te buntu ba noonee. waaw loolu yëf yi ja riiraakoon la comme Abu Jahl comme son noo leen bi mooy gis nit ñi ay nit di ñëw ngay ngay def noo xam ne ngir ñu bañ a toog tamit loolu baaxul li gën mooy jataay yi gën. mooy jë yëca gën a yaatu kon nañu yaatal xol yi yaatalal suñu mbokk yi bu ko defee borom bi daal di ñuy yaatal yëkkati suñu daraja comme ni mu wax fële euh, ci aaya boobu ñu gisoon wa idha qila lakum inshudu fanshudu yarfa'i Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum darajat waaw kon alhamdulillah walladhina utul ilma darajat waaw bu ko defee boroom bi yëkkati ñi nga xamante ne ni euh, euh, borom xam-xam yi waaye it yëkkati ñi nga xamante ne ñi gëm yàlla ak ñi nga xamante ne nii ñoo euh, boroom xam-xam yi yëkkati leen ay darajaat ah kon loolu lu amaam solo la moo tax loolu nañ ci bàyyi xel <laughs> bañ a jëfle jëf jëf jëfaa jëf jëfu riiraakoon jëfu riiraakoon ka abi jëleen waaw loolu baaxul buñ ko defee rek yàlla dinañ yëkkati ñi nga xam ne utul ilma ah,